A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Alhamdulillah wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Ammaa ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Nisaa. baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa in min ahli alkitaabi illaa la yuminanna bihi qabla mawtih wa yowma alqiyaamati yakuunu calayhim shahiida suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci li nga xamante ne nii mooy ci laayaab téeméer bi ak juróom fukk ak juróom ñeent mu ne wa im min ahlil kitaab amul nag kenn lu dul ci waa ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere di nga xamante ne ñooy chrétien yi illaa lu dul ak yahud yi la yu'minanna bi lu dul ne dina gëm kan seydinaa isa mi qabla mawte laata muy faatu léegi ihaaboob ci kan lay dellu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom nag dañ cee wuute ñu ne boo ñii nii ihaab yi day dellu ci waajooju wooy kii bokk ci way ngëm yi waa ahlul kitaab amul kenn ci ñoom lu dul ne balaa faatu dina gëm kan dina gëm ki nga xamante ne nii mooy Seydina Isa mooy ne bu dee ne dëggu ca lam ne voilà loolu am nañu wax loolu ñu ne am ñu ne non non non mooy dinañ xam ne liñ ne woon ay caaxaan la te nag dinañ fexe dëdd dinañu gëm ki nga xamante ne nii mooy Seydina Isa léegi nag am ñu ne non non non qabla mawtihi haa boobu ci Seydina Isa lay dellu ndax moom génnagul àddina borom bee ko yëkkati comme ni mu wax ne bal rafa'ahu Allahu ilay li am ba des dañ gisoon ko ci laay bii ñu génn li am ba des borom bi moo ko yëkkati ci kaw ci moom léegi nag loolu na nag léegi sauf que mooy laata bu ñëwaatee ndax day ñëwaat ba ni nga xamante ne noonu lay reye yi nga xam ne mooy poor muy cochon ak mbaam. ba pare daal di damm croix bi nga xam ne moom la pape yi chrétiens yi di yor léegi nag mu ne loolu la borom bi wax ne lulul mooy képp koo xam ne fekk na la jamono jooju la yu'minanna bihi qabla mawti waat naa ne di nga ko gëm laata muy nekk koo xamante ne nii muy génn àddina wa yawmal qiyaama te bésub taxawaay ba muy bésub pénc yakunu alayhim shahida moom seydina isa alayhi salaatu wassalaam dina nekk ki nga xam ne mooy nekk seen seede waral leen ñoom ñoo ko doon wax lu amul ak ñi nga xam ne ñoo ko doon tuumaal ci li nga xam ne naan doomu borom bi la wal iyaadu billah mu ne fa bi zulmin ci sababu tooñ nag min alladina haadu gu tukkee ci ñi nga xam ne ñooy yahuud yi harramna alayhim looloo tax ñu daal di leen xaraamal tayyibaatin ay yu teey yoo xam ne uhillat la daal di woon nañ leen koy daganal waaye seenu teengal ci wàllu diine di wàllu tar di tàllu jaay la tak teengal ak tamit ak tooñ gu ñu nekk woon moo tax borom bi xaraamal leen yoo xam ne yu teey la woon ndax yu teey la woon yoo xam ne daganoon lañ leen leen ko lu njëkk lawum wa bi saddihim waaye ci sababu li nga xam ne moom la ñuy dox an sabilillah diggante nit ñi ak yoonu yàlla di ko xañ seen bopp waaye di ko xañ jaamu yàlla yi kasiira yu baree bari te di ci dëkk wa akhdihim riba waaye ci sababu li nga xamante ne nii jàpp gi ñuy jàpp te di ko jël di ko lekk di ko ndóof ar riba muy riba di riba nga xam ne noonu lañ ciy sóoboo anhu waqat dëgg-dëgg kat nuhu anhu tere woon nañ leen ko wa aklihim ak tamit ci sababu lekk gi ñuy lekk amwaalan naasi ñoom yahuud yi li nga xam ne mooy alalu nit ñi bil baatil ciy caaxaan ak nuñ ko mën di tudde opération commerciale ak yu ne façon ay jeu ay loterie lu ne ak yi nga xamante ne nii nee nañ ay yooyu yooyu yëpp di lekk alalu nit ñi ci baatil ci neen wa antadina te préparer nañ te waajal nañ lil kaafiriina ñeel yi minhum ci ñoom adaban taratar mu ne laakin waaye nag arraasixuuna ñi nga xam ne ñoom la seeni ndëgg sa seeni tànk daal di sampu ñu daal di sampu fil ilmi ci wàllu xam-xam minhum ci ñoom yahuud yi te gëm yàlla wal mu'minuuna comme ñoom Abdallah ibn Salaam radiyallahu ta'ala anhu wa arda wal mu'minuuna ak ñi nga xam ne ñoo gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min al muhaajiriina wal ansaar ñoom da yu'minuuna ñoom da dañuy gëm bima unzila ilayk ñoom moom dañuy gëm li ñu wàcc ci yow Seydina Muhammad alayhi wa wassalaam duñu wax comme gaa yi la fi décrire naan la wàcceel ñu téere waaye yow wàcceel ñu téere fii ñu gis wa maa unzila min qablik gëm nañ li ñu wàcce ci yow waaye waaye gëm nañu li ñu wàcce woon li la jiitu alaykum salaatu wassalaam wal muqiimiina salaa waaye tamit ñi nga xamante ne nii ay taxawakaay taxawaay ñooy ñi nga xam ne ñooy taxawaw li nga xam ne mooy julli ñoom itamit mooy ñuy rek ñoom la ñooy taxawaay ñi nga xam dañuy taxawoo taxaw li xam ne di taxawal julli wal mutuuna zaka joxekatu zakaat yi te ñooñ ñooy way ngëm yàlla yii wal mu'minuuna billahi wal yawmil aaxir ak way ngëm yàlla yi waaye ñi nga xam ne ñoo gëm bés bu mujj ba mu ne ulaayika gaa yi yépp nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaaw saxaaba yi mel ni ñoom gëm li ñoom li ñu gëmoon ak ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo nekkoon ci waa waa ahlul kitaab te gëmoon li yolo moo ñooñu ñëpp ulaayika gaa yoo yële sanuutihim xelsim nañ leen a jox ajran fay azima gu màgg a màgg mu ne innaa ñun awxaynaa ilayka ñoo wax yu ci yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam kamaat keem ni nga xam ne aw xay naa la ñu wax yu woon déeyoon ilaa nooxen ci seydinaa noox wan nabiyina min baadi ak yonent yi nga xam ne ñoo ñëw ci gannaawam alayhim asalatu wassalaam wa aw xay naa ilaa ibrahim ñu daal di wax yu ki nga xam ne mooy seydinaa ibrahim wa ismail ak seydinaa ismail di doom ja wa isxaq ak beneen doomam di seydinaa isxaq wa yaqub ak ki nga xam ne mooy seydinaa yaqub di seydinaa ibrahim di doomu isxaq alayhim asalatu salaam wal asbaata ak sëtu Seydina Ibrahim yi nga xamante ne ni sëtu kan mooy sëtu Seydina Ibrahim yi di sëtu Seydina Yaqub yi ñu leen di woo al asbaat di yonent yoo yële ñoo ñépp moo leen wax yu yoon wa Isa ta moom moo wax yu yoon ki nga xam ne mooy Seydina Isa wa Ayyuba ak Seydina Ayyub wa Yunus ak Seydina Yunus wa Haarun ak Seydina Haarun wa Sulaymaan ak Seydina Sulaymaan wa aatayna ta ñun ñoo doxoon nag Daawuda Seydina Daawuda Zabura ñoo ko joxoon li nga xam ne mooy téere boobu di Zabuur li ñu xagin koo xam ci français les psaumes de David loolu moo ko joxoon alayhimu salaatu wassalaam mu ne ñii nag wa rusulan ak yeneeni yonent yoo xam ne dee yoon naa leen yónni woon naa leen wax yu woon naa leen ci ñoom qasasnaahum alayk yoo xam ne yeneen ñu dul ñii ma tudd fii yoo xam ne nettal naa la ko yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam min qablu lu jiitu laaya bii lu jiitu saar bii wa rusulan am na yeneen yonent nag yu bari yoo xam ne lam naqsushum alayk mooy ne nettali yu ma la ko ci alquran fii alaykum salaatu wassalaam wa kallama Allahu Muusaa takliima te borom tabaaraka wa taala wax na jagleel Seydina Muusaa kàddoom wax ak moom taklimaa kaddu goo xam ne wax ak moom goo xam ne amul intermédiaire mu ne ñii nag ma fi tudd ak ñi nga xam ne nettali woon naa la ko feneen te nettaliwuma la ko ci laaya bi ci saar bi ak yeneen ñoo xam ne jotuma la ko xamal ci alquran rusulan ñoo ñëpp ay ndaw yàlla lañ de mubashiriin alayhimu salaatu wassalaam yoo xam ne dañuy bégle wa munzirina tey xuppe li allah yakuna ngir mu bañ a nekk li naa si ngir nit ñi alallahi bu ëllëgee ñuy am benn lay ci yàlla te loolu manu la ne hujjatun ba'da rusul ñuy am lay naan yàlla doo seetu yónni wuñu woon kenn ko quoi kom lañ doon wax waarab yi naan suñu boroom ne loolu lay boobu ngeen di fexe am laa leen dul may ngeen am ko mooy doon wax lu ngeen lu tax ngeen di wax naan boroom bi tabaraka wa taala tey boo ñu yónni woonu ab ab téere de kon noon te kon ñun ñu dinañ gën ñi nga xam ne eh dañ mooy ñaari xeet yi di yahuud yi ñi nga xam ne nasaraan yi suñu borom ne loolu sax duma leen ko may ndax yónni naa leen yonent yéen tamit kon nag mu ngi noonu ngir ñu bañ am benn lay ci yàlla bandar rusul ginnaaw bi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñëwee ba samp lay yi mu leer màññ mu ne wa kaana allahu te borom bi nekk na te du deñ di nekk azizan ku noot ci nguuram hakima ki nga xam ne moo xereñe mu ne laakinillah waaye li des mooy allahu borom bi tabaraka wa taala yashhadu moom de mooy seede bi ma an bi ma anzala ilay li nga xamante ne nii moom la wàcce ci yow mooy alquran ji wax yu bii mu la wàcce loolu de borom bi tabaaraka wa taala de moo koy seede anzalahu mooy ki nga xam ne moo ko wàcce bi ilmihi ci xam-xamam wal malaa'ikatu yashhadun malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam seede nañ ne lii moom borom bi moo ko wàcce ci yow wa kafaata doy na billaahi ci borom bi képp shahiida ki nga xam ne mooy seede mu ne innal ladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi seen borom wa saddu an sabilillah ñu dox diggante nit ñéeg yoonu borom bi tabaaraka wa taala comme yahuud mel ni qad dëgg-dëgg dallu sànku nañu dalaalan ba'ida cànkute goo xamante ne nii gu sori la dëpp leen du yobbu innal ladina kafaru mu ne dëgg-dëgg gaa yi nga xam ne ñoo weddi wa zalamu ñu tooñ seen bopp tooñ nit ñi lam yakunillahu liyaghfira lahum borom bi nekkul di leen jéggal de ñu deewe noon wala liyahdiyahum tariqa waaye nekku fi di leen gindi ci wenn yoon illaa lulul yoon wuy jël li nga xam ne gàjjana ak ya nga xam ne ngërëmam déedéet borom bi nekkul di leen ci yoon woo illaa xanaa lu dul tariqa jahannama man na leen a gindi te fa leen di gindi muy yoon wa nga xam ne moo leen di yóbbu issue direct fa la nga xam ne moo leen di yóbbu terminus ba di jahannama mu yoonu jahannama daal la leen di gindi teg leen ci xaalidiina fiiha abada fa la ñuy sax ba faw wa kaana daalika te lii nag nekk na alallaahi ci borom bi tabaaraka wa taala yasiira ko yomb la ya ne yaa ayyuhan naas e yéen nit qad jaakum dëgg dëgg dikkal na leen ar rasuulu ndaw yàlla bi gën a mag muy seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam bil haqq ci dëgg ci wahyu bi nga xam ne mooy dëgg min rabbikum jële ko ci boroomam fa aminu wahyu bi ci boroomam la jóge moom it ci boroomam la jóge kon nag fa aminu waay waay gëm leen xayran lakum moo gën ci yéen de wa in takfuru gis nga nag bu ngeen weddee fa inna lillahi ñeel na borom bi tabaraka wa taala ma fi samawati mbooleem li nekk ci asamaan wal ardi ak li nekk ci suuf yi wa kana allahu